wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waqad wasalnaa bilmuzdalifa ba'da al-wuquf bi ardi Arafat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam agsi woon nañ ñu ngi woon Muzdalifa ñu ngi ci neuvième jour bi ba léegi min Dhul Hijja ginnaaw bi nga xamante ne nii la taxawaayu Arafat jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko gisa woon ci xadiisu sayyidina Jaabir ibn Abdillah at-Tawil inda al imaam Muslim wa al imaam Abi Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi alayhima wa kadaalika an sayyidinaa Usaamata bnu Zayd wa mawlaana bnu Abbaas wa kadaalika bnu Umara radiyallaahu ta'aalaa anil jamii' wa kullu haadihil ahaadiis fi saxiixayn te xadiis yooyu yépp ñu ngi ci saxiixu al imaamu al buxaari ak saxiixu muslim ibnu al xajjaaj al qushayri an naysaabuuriyu raxmatullaahi alayhima kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge ni mu jógee arafaat dem muzdalifa ak li nga xam ne gis nañ ne def na escale ci yoon wi ngir tuur ndox jàpp jàpp gu woyof mu continuer gis nañ ni mu doon doxe mooy ndànk la doon bàyyi gëléem gi di dox bu gisee mu xaw a yaatu nag mu bàyyi ko mu gën gaaw te doon wax nit ñi ba mu déggee bruit yaag dóor yari yaag coow li mu ne yaa ayyuhan naas aleykum bis sakina fa innal birra laysa bil idaa ci beneen riwaaya ba nekk en dehors de saxiix yi fa inna al birra laysa bil ijaaf yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ndànku def ndànk waaw fa inna al birra laysa bil idaa lay tax nga daj ko tey laysa bil idaa doo ko daje ci rëppëtëlëg njëkkante gaaw déedéet moo tax seydina abdallah non seydina omar ibn abdul aziz al xalifa radiallahu taala anhu wa arda doon wax naan laysa as-saabiqu man sabaqa ba'iruhu aw faras wa far aw farasuhu walakin as-saabiq man ghufira la waaw ki njiit Arafat ki njiit Muzdalifa nekkul ko fa ka nga xam ne géléemam wala euh, fasam moo fa jiitu déedéet bu doon tey dañ naan ka jiit Muzdalifa nekkul ka gaaw jóge Arafat akub kaat ngir teel a àgg wala ña nga xam ne seenu bus lañ yor bus impérial gaaw ngir jóge fa teel àgg wala ki yor mutu daal di accélérer nu mu gën a gaawe gaaw a àgg wala ki yor oto boppam particulier gaaw faa jóge mun a déedéet loolu du kooku mooy ci jiitu walakin as-sabiq walakin as-sabiqa man ghufira la waaye ki raw mooy ki nga xam ne yawmal qiyaam te buy àgg Muzdalifa kooku lu borom bi subhaanahu wa taala jéggal ay bàkkaaram kooku mooy ki raw hein loolu war loolu loolu mooy boo nee sunna rek mën a def mën a mën man koo jàngal nit ñi waaw bu ñu xamul sunna nag xamuñu sunna xoola cérémonie yi am yiñ tudday cérémonie religieuse nit ñi dafa dem accident yu bari di am ndax njëkkante ñenn ñi njëkkantee tax ñenn ñi parce que code ci boppam lañ xamul te ñu ngi dawal ba ñu tàmbalee dawal man mii juddooguma te xamuñu code de la li ñu xam ci oto mooy di accélérer rek ak en arrière ak jàdd gauche ak jàdd droite mu jàpp ne lool rek kay ndawal waaw ndekem am am am am dawal du lool dangay ngay xam code de priorité à droite xamul luy loolu waaw séparateur de de de tali bi en deux mu foog ne lii ay dessin la lu ñu ci def mu jàpp ne lii gars yi dañuy def rek ngir rafetal panneau yi xamu ci dara xamul li ñuy tekki moom muy accélérer rek waaw yooyu yëpp day waral li nga xam ne mooy accident mortel. waaye di dem Makka di dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam waaye di dem koo xam ne nee ngeen dañuy dem gàmmu wala dangeen di dem màggal ana lan moo ginoon jaar yoon ñu ne woon nit ñi buñ leen di yëgal ngir ñu def ndànk ngir chauffeur si nga wax leen waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ayyuhan naas ah as-sakinata as-sakina waaw eh, yéen nit ñi maa ngi leen di dénk dal as-sakinata as waaw aleykum bis-sakina fa innal birra laysa bil idaa ah yiw gi tey kenn du ko amee ci njëkk accéléré rek gina accéléré rek daw cent quatre cent quarante te ñu may la cent dix waaw nga wax leen nit li maw euh, Seydina Abd Umar ibn Abd al-Aziz wax radiyallahu anhu laysa saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu walakin as-sabiqa man ghufira lahu waaw waaye malheureusement cérémonie yooyu léegi gaa yi jàppeetuñ ko jaamu yàlla ñu bari jàppe wuñ ko am jàppe wuñu ko jaamu yàlla festivité la foofaa xumb wala ñépp lañuy def wala aada goo xam ne noonu lañ koy defee rek ñu dem waaw moo tax esprit ya leen taxawaloon rek boo ko seetaatee sax dem ci ci boppam ngay remettre en cause waaw dem ci ci boppam ngay remettre en cause mooy yan mooy li ma wax léegi comme gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu yooyu laay wax bari na ñoo xam ne esprit la tax ñu jóg sax xamuñu ko waaw walla nañu koy defe baaxul waaw te ña leen doon soññ ci ñu def ko sax nee woon nañ leen bu la ci lu amee baleen waaw kan moo ñemee wax ne léegi lu xaraam loolu amut mais bu amoon sax te yëguñu ko grawul mooy loolu yuñ yëgul yëguñu hein mais confusion des genre gi am nga xam ne animateuru làmb ji mooy animé màggal gi wala gàmb bi wala iyaazu billah ñi nekk star ci làmb ji ñooy nekk tey staru gàmmu gi wala màggal gi waaw kanta ulama ul amilin yi ñu relégué ñu relégué leen au waaw bu ñu mënee daal dinañ ci te kenn ci wet gi ngir caméra bi jël ko waaye ñay doxal lépp di mbumbaay xumbaay ak rumbaay walla iyaazu billaah loolu doy na waar lool loolu doy na waar lool te kenn ñeme wala taxaw ne sëñ bu mag bi wala euh, Seydou El Hadj Malick radiyallahu anhuma que loolu moom kontaan nañ ku ko ñemee wax. kan moo ñemee taxaw dëgëru fit ne ñoom kontaan nañ ci li cérémonie yooyu di demee. kon nag waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko fàttali lu duuti ajji kese fépp waaw fépp fu ñu jëm ngir xam ne mbir mi nekkul ci gën a accéléré rek njëkk parax parax ayyuhan nas alaykum bis sakina fa innal birra laysa bil idaa laysa saabiqu man sabaqa man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu walaakinna saabiqa man ghufira lahu kon gis nañ kon ni mu doon demee moom alayhi salaatu wassalaam lépp lañu saxaaba yi radiyallahu anhum daal di nettali bàyyiwuñu dara waaw moo tax Seydina Usaama bi ko waaji laajee ana naka la yonent ma ne saat saam kayfa dafa laa bëgg a xam man Allahu nan la jógee Arafatin dem Muzdalifa na mu ko defee laa soxla kan moo masa laaj naan sama sëriñ nan la jógee fii fan la nan la demee fii buñ ne woon ku ñu fi newoon sa sëriñ jóge na euh, Paris dem Lyon wala jóge na Touba dem Dakar wala jóge na Ndiassane dem dem Kaolack wala jóge na dina bàyyi dem dem Ziguinchor kenn du laaj nan la ko defee. waaye <laughs> saxaabatul kiram radiyallahu anhum waaye taabi'iin yi kenn du ñoom ñoom ñu ñëw laaj loolu le <laughs> waaye laajuñ ko ñoo xam ne moom bañ neeg sëriñ bi nelaw ak ak ëbbaleeg wax waxi àddina kese lañ fa newe waaye ñoom dañ doon xool yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mooy kiñ leen royloo kon ñëwoon nañ ba ci aksig yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ci la agsi fi nga xamante ne mooy Muzdalifa mu daal di fay julli ñaari rakka non mu julli fa timis ñu ñu ñu iqaam ah, voilà waroon nañ ko gis lool waroon nañ ko gis ndax xadiis bi ñu génn ci jataay bi weesu tam nekk ci saxiixayni muy xadiisu Seydina Usaama na zeydin radiyallahu anhu tëg mawlaana kurayb daldi ne dégg na usaama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min arafa fa nazala ash-shi'b fa baala thumma tawadda'a wa lam yusbigh al-wudu' fa qultu lahu as-salaa fa qaala as-salaatu amaamak fa qaala as-salaatu amaamak mu ne moom Seydina Usaama ibnu Zaydin radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon mu wax liñ gisoon rek arafa la jóge mu wàcc ca xurwa ba muy jóge arafa di dem muzdalifa mu tuur ndox jàpp jàpp koo xam ne lam yusbighul wudu mooy matalu ko comme nam ko doon matale ca ci ci aadaam mooy lam doon def ci sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam nam baaxawoon di def nee na ma ne ko assalaa ne ma assalaatu julli amaamak mu ne ma as-salaatu amaamak mu ne fa jaa al-Muzdalifata fa tawadda'a fa asbagha thumma uqimat as-salaatu fa salla al-maghrib mu ne mu dikkal mu dikk fi nga xam ne mooy Muzdalifa ah mu ne mu dikk fi nga xam ne mooy Muzdalifa bi mu dikkee Muzdalifa fa salla al mu daldi julli li nga xamante ne nii mooy al maghrib mooy timis summa ginnaaw ba mu jullee timis ba pare fa anaaxa ñu daldi yësal kullu insaanin ba'ira ku nekk ci mbooloo mi daldi yësal gëléemam fi manzilihi fa mu war a dal summa ginnaaw gi uqiimat ñu taxawal as-salaatu julli fa salla mu julli li nga xam ne mooy gée mooy ginnaaw timis mu julli ñaari rakkaay gée walam yusalli baynahuma te julliwul après loolu le mooy seen diggante deful naafile entre li nga xam ne mooy timis ak gée waxoon nañ la lool dañ ci doon jànge ne boo agsee Muzdalifa la première chose à faire mooy dañuy julli timis waaw gis nga waxul nee na sax dane dañu ñëw rek agsi rek ñu daal di ñu taxawal ñu julli bi ñu jullee timis ba pare ci la nit ñi door a yësal seen gëléem yi bi ñu ko yësalee ba pare ci lañ door bi ñu ba julligee ba pare ci lañu door a teggi li nga xam ne mooy seen bagage yi nga xamante ne nii seen bagage yi nekk ci biir bi mu nga xam ne ci lañ liggéey ba pare ci lañ door a fecc nag seen rihaal yi seen kii yi daal di taxawal seen tànt ngir mën a faa ne fi ñuy dal fa ñuy fanaan loolu ci riwaay imaam jaabir bi xam nga fii dane rek dafa ne imaam Seydina Usaama dane fa jaa al Muzdalifa fa tawadda fa asbaa yonent bi alayhi salaatu jàpp jàpp goo xam ne nag gu matal sëkk la thumma uqiimati salaa fa salla maghrib après bi ñu ñu taxawal julli ta euh, timis mu julli li nga xam julli mu taxawal euh, mu julli euh, timis ginnaaw gi nit ñi daal di yësal seen gëléem yi ñu taxawal ñu ñu nodd ñu iqaam li nga xam ne mooy pour gee mu julli ko xadiis Seydina Jaabir bi nekk saxi imaam Muslim ak sunan imaam Abu Daawud ak Ibnu Maaja ak yooyu mooy xadiis bu gudd woowu Seydina Jaabir xam nga moom lañ gisoon jotaay bee weesu bi ñuy commencé moo ñëw di ba Musdalifa mais après ñu ne waaye xadiisu Seydina Jaabir bi duggul ci benn détail mooy que ne yonent bale saa saa wàcc na ci yoon wi xadiis boobu noonu te imaam Muslim noonu xaddasanaa haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibraahiim jamii'an an Haatim qaala Abu Bakr haddasanaa qaala Abu Bakr haddasanaa Haatim ibn Ismaa'iil al-Madani radiyallahu anhu an Ja'far ibn Muhammadin an abiihi

kiiwoo géléem gi ngir mu bañ a màmm ngir tamit mu bañ a gaaw te doon wax wa yaquulu bi yadihi al-yumna ayyuha sakiina di wax ñoom di tàllal loxo ndejooram bi di leen wax nit ñi ndànk-ndànk mu ne kullamaa ataa hablan min al-jibaali arxaa lahaa kullamaa ataa saa bu dikkee hablan ab tund min al ci tund yi arxaalaha qalilan mu bàyyil ko tuuti yolomal tuuti xatta tas'ada ba ni muy yéegee mu ne woon xatta atal muzdalifata ba ni yonent bi aleyhi di agsee bërëb bi nga xam ne mooy mooy muzdalifa mooy muzdalifa ba ni muy yéegee muzda ba muy agsee muzdalifa foofu nag lañ ñewoon léegi nag mu ne kon Seydina Jaabir a ngi continuer mu ne fa salla biha al-maghriba ishaa bi adaanin waahidin wa iqaamatayn mu daldi julli fi nga xamante ne mooy foofale Muzdalifa al-maghriba li nga xam ne mooy tàkkusaan moo moo mooy timis wal ishaa ak li nga xamante ne mooy gée bi adaanin waahidin wa iqaamatayn ci benn nodd mooy kon bañ agsee Seydina Jaabir fii wax nañu ba ñu àggee dañoo nodd nodd nañ benn nodd pour ñaari julli waaye julli bu nekk timis bi ñu iqaamal timis ñu taxaw julli ko ginnaaw loolu mu iqaamaat ñu iqaamaat ngir gée mu julli gee ñaari rakka mu ne walam yusabbih baynahuma shay'a mu ne te naafilawul fii walam yusabbih tekkiwul ne sàbbaalul déedéet lii julli la ci teg waaw mooy te julliwul baynahuma diggante ñaari julli yi muy timis ak an defu ci benn naafila loolu nag la riwaaya bii wax te gis nañ sànq riwaaya Seydina Usaama kon nga xam ne dana rek bi mu agsee bi mu agsee Muzdalifa dafa jàpp jàpp gi summa uqimat as-salaa fa salla al-maghrib après summa uqimat as-salaa fa salla wa lam yusalli baynahuma mooy gée loolu kon xam nañ ne kon noddu am na noddu waaw noddu am na ci. te tamit am na beneen riwaaya mooy gis nga ñaataango. riwaayé Seyna eh, eh, Seyna kii bi Jaabir bi lan la wax radiyallahu anhu dafa dañu noddu ñu iqaam ngir timis ñu julli timis après biñ paree julli timis ñu iqaamaat ngir lan ngir gée julli gée hadith Seyna Usaama bi gis nga moom dane rek fa uqi thumma uqimatis salaa fa salla al maghrib moom waxul noddu gi dafa ñëw rek ne nañu dañu dañu iqaam waaye am na beneen hadith boo xam ne al imaamu bnu Mas'ud eh, radiyallahu ta'ala anhu eh, al imaam ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ci moom lañ ko jële moom moom ni mu def mooy bu nekk daf koo nondal comme xadiis bi ni nga xam ne boo demee ci saxiixu al imaamu al buxaari raxmatullaahi alayhi soloo na ko moom al imaamu al buxaari raxmatullaahi alayhi naka noonu al imaamu ahmad naka noonu al imaam an-nasaa'i raxmatullaahi alayhi ñoom ñépp soloo nañ ko ñoom ñi ñépp soloo nañu ko waaw ah naka noon al imaam al bayhaqiyu eh, rahmatullahi alayhi rahmatullahi ala al jamii al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa mu ne haddasanaa Amru bnu Xaalid mooy baabu man azzana wa aqaama li kulli waahidin minhumaa Euh, bon euh, euh, bon imaam Buxaari dane baabu buntu man azzana ka nga xamante ne nii dafa noddu wa aqaama mu taxawal li kulli waaxidatin minhuma ci ñaari julli yi bu ci nekk mooy timis bi ak gée noonu la tudde bunt bi waaw noonu la tudde li nga xamante ne mooy bunt bi kon nag bi mu waxee lool moom al imaam Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari mu ne nettali nañu nettali nañu kan moo ko nettali moom al al al Buxaari mu ne Amru ibn Xaalid mu ne ki ma nettali mooy Amr ibn Khalid kan mooy Amr ibn Khalid Amr ibn Khalid mooy Amr ibn Khalid ibn Farruq ibn Sa'id ibn Abdurrahman Abul Hasan ah Abul Hasan rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom al-Imaam al-Buxaari wa Amr ibn Khalid mu ne qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Zuhayr Zuhayr bi mooy lan Abu Muawiya Ah, ah non Abu Xaysama Abu Xaysama an-Nasaa'i <laughs> Abu Xaysama al-Kuufi Abu Xaysama al-Kuufi Zuhayr ibn Mu'aawiya voilà bu ko jaawalee Zuhayr ibn Harb bokkuñu Zuhayr ibn Mu'aawiya muy Abu Xaysamata moom moo ko nettali an ñooy al al al al kuufi al jufi al kuufi Abu Xaysama ah Zuhayr qaala mu ne haddathana nettali nañu Abu Ishaq Abu Ishaq mooy Amr ibn Abdillah ibn Ubayd ah mooy al-Hamdani Abu Ishaq moom lañu Abu Ishaq ah mooy Abu Ishaq moom mooy Amr ibn Abdillah ibn Ubayd alhamdaani ah, mooy moom lañ abu ishaq as-sabi'i loolu la gën a siiwee abu ishaq as-sabi'i ah moom mii al-kufi rahmatullah taalibi ñoom seydina ah, al-bara ibn azib radiyallahu ta'ala abu ishaq qaala mu ne sami'tu dégg na Abdurrahman ibn Yazid mu ne dégg na Abdurrahman ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahmatullahi alayhi Abu Bakr rahmatullahi alayhi muy an-Nakha'i an-Nakha'i an-Nakha'i rahmatullahi alayhi yaqulu mu ne hajja Abdullah mu ne hajja ajna Abdullah Abdullah bii nag Abdullah ci biir saxaaba yépp bu ñu ko joyalee bu ko jooyalee ki ñu ci jublu mooy kan ibnu ummi abdin abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib ah, abu abdurrahman al-Hudhali al-Kufi rahmatullah alayhi gisoon nañ tarjamaam bu ah, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne aj na fa atayna al-Muzdalifa hiina adhaan hiina al-adhaan bil-atama aw qariban min dhaalika fa amara rajulan fa adhana wa aqaama thumma salla al-maghriba wa salla ba'dahaa rak'atayni thumma da'aa bi-'ashaa'ihi fata'ashaa thumma amara uraa fa adhana wa aqaama qaala 'Amrun laa a'lamu ash-shakka illaa min Zuhayr thumma salla al-'ishaa'a rak'atayni waaw mu ne moom Seydina Abdallah ibnu ibnu Mas'ud ah radiyallahu ta'ala anhu wa arda dafa nee na dañ eh, eh, eh, ah, Abdurrahman ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullahi alayhi nee na ah, moom bi mu ajee dañoo ñëw ba ñu ñëw ba Muzdalifa mooy benn ci ajam yi ndax yi mu aj bari na mu tombeek jamono yi noddu li nga xam ne mooy atama mooy gée mooy gée ah mooy gée léegi aw qariban min zalika wala lu ko jege wala lu ko jege léegi fa amara rajulan fa azzana wa aqaama mu benn waay fa aqaama mu daldi mu daldi fa azzana mu daldi nodd wa aqaam après mu daldi taxawal summa salla al mu julli li nga xam ne mooy maghrib waaye bi mu defee loolu moom Seydina Ibnu Mas'ud bi mu jullee timis wa salla ba'daha mu julli ñaari ràkka nag mooy naafile ñaari ràkka ngir digg digg après timis summa da'a bi 'asha'ihi fa ta'asha mu daal di laaj ne nañ ko ëndil li nga xam ne mooy euh, reeram mu daal di reer ba mu ko defee ba pare summa amara ura rajulan fa adana wa aqam après mu daal di digal benn waay oh kenn nag ci ne ura yaakaar naa ne dane fa adana wala fa aqam waaye loolu même bu dee mu ne kooku Zuhayr la qaala amru ne wala alamu shaq illa min Zuhayr amru ibn Khalid mu ne man Zuhayr mii la moo juum moo moo moo moo sikki sàkk Abu Xaysama rahmatullahi waaye sauf que même sikki sàkk boobu am na loo xam ne leer na euh, ci beneen xadis boo xam ne imaamul Buxaari moom moo ko soloo ci boppam boo xam ne sikki sàkk bi amu ci bi amu ci parce que foofu euh, dane qadim naa fa salla salaatayni kullu salaatin wahdaha bi adaanin wa iqaamatin wal ashaa baynahuma mu ne foofu yéen moom Seydina Mawlana Ibn Mas'ud bi mu ñëwee dafa julli ñaari julli mooy timis ak gee bu ci nekk mu noddal mu iqaamal ko mu noddal ko iqaamal ko après mais reer na seen diggante euh, lii mooy boo seetloo léegi euh, mooy kon am nañ boo seetloo am nañ riwaaye Seydina Usaama am na yeneen ah, dañ laa wax yii rek. boo xam ne dañu rek da yonent bi saa saam dafa agsi rek iqaam ñu iqaam ñu julli timis après ñu iqaam ñu julli gee Seydina Jaabir nee nañu dafa no dañu nodd ba pare dañu nodd ba pare mu taxawal ñu taxawal timis après bi ñu jullee timis ñu ta ñu nodd ñu iqaam ñu julli gee Ibnu Mas'ud nag moom moom lii la def <laughs> waaye nga ma waa mais nii nuñ ciy génne ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dane xadiis yii nii ci euh, al-Minhaj mooy ne bu Seydina Usaama bi ak yi nga xam ne dañoo ñëw ne dafa ñëw rek iqaam lool noonu mooy gis nañ ne kon daa am am na loo xam ne luñ ñu waxul la te loolu nag ziyaadatu ilm boobu xam-xam boobu ñu yokk ki ñu ko indil mooy Seydina Jaabir radiyallahu anhu moo ñu xamal ne te comme que riwaaya moo gën a matale ndax dafa tàmbalee fa yonent ma lay sa saam tàmbalee Medina ba ni aj ji jeexe kooku mu retracé lépp parcours bi kooku noonu am mooy moom moom ni mu takkee yëf yi ba tax loolu mu man du départ à la fin mu andil ñu ci loo xam ne ziyaadatu ilm la boo xam ne ñële neewuñ ne ñoom ñoom gisuñu ko mais dafa wax ne liñ ñëwee lii mooy ma ne ñu taxawal moo tax am ñenn ñu ne même waxu naa Usaama bi summa uqimat jubluwu ci kese que ne mooy ñu ñëw iqam mooy ñu taxawal julli mooy ñu jóg ngir def la tax ñuy def mooy lañu ñu war a taxawalee julli yépp muy noddu geek iqam bi yépp lañ dugal ne uqimat waaw léegi nga ne li mu def la def parce que euh, riwaay yi ñëw yépp ñoom Seydina Usaama Seydina Mawlaana Ibn Abbaas ba mu jullee timis après dafa julli gée kenn waxu fi ne dafa reer wala dafa def leneen te nee nañu julliwul diggante bi dara. mooy te ma mooy Ibnu Mas'ud neewul ne lii yonent bi aleyhi salaatu salaam ma ko def déedéet waaw li mu wax parce que hadith bi dafa dem ba ci suuf ci suuf parce que li tax àgguñ foofu mooy la mu doon wax mooy affaire après julli fajar bi waaw julli fajar Muzdalifa heure bi mu ko julli ba mu ko defee ba pare mu ne man gisuma yonent bi aleyhi salaatu salaam mu julli mu julli ay ay wax julli ak julli boo xamante ne nii da koo julli avant l'heure lu dul ñaari julli yi waaw après mu daal di wax euh, mooy mooy julli li nga xam ne mooy euh, maghrib bi ah nga xam ne julliwuñ ko arafa kenn julliwu ko fa jot na mais julliwuñ ko Muzdalifa lañ ko julli ak fajar nga xam ne yonent bi saa saam comme ni ñu koy gisee da koo teel a julli Muzdalifa mooy fajar gi dafa xar ci saase mu julli ko ba moo tax ñenn ñi mais est ce que fajar gi jot na est ce que fajar gi xar na. ñenn ñi naan sa fajar gi xar na ñenn ñi naan ñuy dute ñi eh, est ce que fajar gi jot na wala wala jotul parce que dafa jot ci saase mu julli ko waaw. léegi euh, loolu kon la wax ne xadiisu Mawlaana Ibn Mas'ud bi neewul ne yonent bi alayhi salaam boo def lii moom loolu la def moo tax euh, euh, ku mel ne al imaam Ibn Munzir al imaam Ibn Munzir rahmatullah alayhi bi nga xamante ne ci lay nettali ne loolu ijmaa la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne diggante timis ak gée kenn du ci naafi la loolu mooy problème bi mooy loolu waaw. problème bi euh, mooy le fait loolu mu woote ijmaa te ñu gis Mawlaana Ibn Mas'ud def lu contraire que ne moom naafila la ci diggante bi loolu mooy woote ci ijmaa du nekk waaye waxuñ ne comme que Mawlaana Ibn Mas'ud leen la def mooy ne affaire bi loolu la non li ñuy topp mooy lu yonent bi alayhi salaatu wax te li ëpp ci saxaaba yi mooy mooy Mawlaana Ibn Mas'ud lañ gis mu wax loolu mu mu mu def loolu te neewul ne yonent bi alayhi salaatu lii la def loolu solo ñeneen ñépp dañ ne li mu def naafilewul walam yu sabbih baynahuma comme mawlaana am Umar li mu wax kii walam walam wa euh, sëy naa Jaabir wax nañu ko léegi te julliwul ab dig seen diggante shay'an dara kon loolu leer na kon nag moo tax manuñoo benn manuñu cee woote ijmaa loolu benn affaire la waaw loolu mënu la nekk parce que loolu du ijmaa parce que nu ma Mas'ud def na ko loolu kon nan la mën a nekk ijmaa mooy du ijmaa waaye nag dañ naan loolu nag mooy li dëgër mooy këne affaire bi kenn du fi eh, eh, kenn du naa fi la diggante yooyu euh, léegi kon lan lañuy nu ñuy génn fii dañ naan insha li nga xam ne mooy li gën dëgër moo tax xam nga looloo tax lii nag am ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii dafa tax ñu ne ma xadiis Mawlaana Ibn Mas'ud bii te tamit am na ñu nettali bu ne Seydina Omar bi sanadin saxiix boo xamante ne nii euh, al imaam at-Taxaawi moo ko soloo ci sanad bu wér ken Seydina Omar radiyallahu anhu euh, mooy. adaan dafa def adaan bu nekk mooy euh, dafa adaan dafa dafa dafa dañu dañu nodd mu julli timis après ñu noddaat mu julli gee même bu dee ñenn ñi euh, ku mel ni ñoom al imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi dane waaw oh, parce que Seydina Omar comme que moo jiite nit ñi mbooloo yi ñi njëkk a ñëw mu ñu digal ñu nodd ñu jullee pare ñeneen ñi door a agsi mu digal waat ñu noddaat waaye loolu comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne loolu même bu dee dox na ci Seydina euh, Omar waaye Seydina Mawlana Ibn Abbas euh, Ibn Mas'ud nag loolu doxut parce que moom jiit nekkul loolu jiit waaw kon nag mooy <laughs> euh, waaye loolu loolu moo tax ku mel ni imaamu Malik moom mu jàpp ne buñ mooy jaare noddu lay doon moom nekkul ne ba moo tax ñenn ñi di yéemu naan boo man di yéemu naa ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi le fait mu mu mu mu mu mu sukkandikoo ci xadiis boo xamante ne nii mooy waa Kuufa ko solo ah mooy euh, loolu imaam Ibnu Abdul Bar moo ko solo <laughs> mu ne dafa am ki eh, boroom xam-xam boobu di Ahmad ibn Khalid rahmatullah alayhi da ne man de wu yéemu naa ci imaam Malik bi mu jàppee ci xadiisu Seydina Ibn Mas'ud bii mooy bi ñu wax léegi ta moom min riwaayatil kuufiyiin maa kawnihi mawquufan wa maa kawnihi lam yarwihi wala ah wa yatruku maa rawaa an ahlil madinati wa huwa marfuu' <laughs> waaw mu ne moom yéemu na ci imaam Malik moom mu jàpp ne Muzdalifa gaa yi dañoo war a buñ ñëwee dañoo war a noddu ah ba pare iqaam julli timis bu ñu paree ñu noddaat iqaamaat ñu julliwaat timis mu ne man yéemu naa ci mu jàpp moom moom mu jële ko ci xadiisu Mawlaana Ibnu Mas'ud bii en plus que mooy waa Kuufa ko solo te en plus xadiis bi mawquuf la mooy Mawlaana Ibnu Mas'ud neewul na Yonent bi sallallahu alayhi am lii la def mooy ci moom la yem waaw leneen mooy imaam Malik soloowu ko ba pare moom mu bàyyi moom imaam Malik li mu soloo jële ko ci waa ahlul Madina te mooy ne benn mooy ne yonet mooy loolu la soloo ci Muwatta këne yotta boo gisee riwaaye ñoom imaamul Buxaari yu bari ci imaam Malik la jaar këne mawlaana Ibnu mooy yu mawlaana Ibnu Umar yooyu këne benn adaan kese la yonent bi alayhi salaatu salaam def benn xam nga moom so imaam Malik soloo na mbir mi ci Jaafar ibnu Muhammad radiyallahu anhu mu jële ko ci baayam bi di euh, Muhammadul Baqir ibn Ali ibn al-Husayn ah mais mu ne man yéemu naa mu bàyyi fi loolu mu soloo ci waa Medina këne benn noddu kese la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def iqam pour benn julli bu ci nekk moom mu bàyyi fi li mu soloo ak li waa li mu soloo ci waa Medina jàpp ci loo xam ne waa Kuufa ko soloo te benn mawquf la mooy mawquf la mooy waxul ne yonent Mawlaana nu Mas'ud waxul ne Euh, loolu waa kii la ko quoi kii euh, waa Kufa <laughs> euh, waxul ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moom la def waaw léegi imaam Ibn Abdul Bar daal di ciy teg ne man nag man moom li ma li ma yéem parce que fii nii c'est vrai que en général mooy ni mu doon demee mbir yi mooy affaire yi dafa dafa mel ni dañ naan pôles yi dañoo change dañoo dañoo dañoo différencier tey mooy lañ xamee woon ne lii moom mooy. waa Medina lu ñu soloo ak yooyu imaam Maalik ci loolu lay jàpp en plus ci loo xam ne ñoom dañ ko yëkkati ba ne yonent bi alayhi salaam lii la def xam nga loolu aje imaam Maalik loolu la te tamit euh, loolu mooy daanaka waa fii fii nag <laughs> imaam Maalik moom jàpp ci li nga xam ne riwaaya bi waa Kuufa soloo mooy loolu tekkiwul ne kon lay tekki lu waa Kuufa soloo jarul lu jàpp déedéet du lool de mooy mawquuf la te moom dafa soloo lu wuteeg lool jële ko ci waa Medina luy wane ne benn adaan la def benn adaan benn nodd iqaam ñaari yoon pour timis timis benn gée benn mais moom mu jàpp ne non dañuy iqaam ñaari dañuy noddu ñaari yoon dañuy iqaam ñaari yoon euh, al imaam ibn abdul bar <laughs> mooy maliki yi xam nga pôles yi ma naan dañuy jaxasoo tey mooy la ñu xame yi loolu la jàpp tey moom la maliki moom la imaam malik jàpp la nga xamante ne nii <laughs> moom la xanafiya yi doon doon doon jàpp jàppuñ lool tey mu ñu jàpp la imaam Maalik doon jàpp mooy ñoom ñu jàpp xadiis ya jóge ci waa Medina ñoom tey moom lañ jàpp xam nga waaw wa wa wa xam xam nga dafa bokk ci usulu waa kii mooy Mawlaana Ibnu Mas'ud ñoom Ibnu Mas'ud mooy référence bi gën a mag mooy daanak comme que moo ne woon Kuufa mooy boo seetloo ñoom ñoom ñoom xam-xamu imaam Ibnu Mas'ud lañ yor. mooy ngiiru imaam Abu Hanifa booy seet li nga xam ne mooy xam-xamu euh, imaam Ibn euh, Mawlana Ibn Mas'ud demal ci Hanafiya yi mooy ñoo ko gën a ndax fa la newoon tey xadiis boo xam ne Mawlana Ibn Mas'ud moom la solo muy mu wér ñoom jàppuñu ci loolu ñu jàpp ci loo xam ne mooy lu waa Medina solo. moo tax imaam ibn bi bi bi bi imaam ibn Abdul Bar nettalee waxu imaam Ahmad ibn Xaalid bii ne moom yéemu na ci li imaam Maalik def <laughs> ci téegum tée xadiisu ibn Mas'ud bii ba tax mu ne dañoo war a noddu ñaari noddu iqaam ñaari iqaam imaam ibn Abdul Bar waaye ne manit dem man de <laughs> wa ajabu ana min al-kuufiyyiin haythu axadu bimaa rawaahu ahlul Madiina wa an yujmaa baynahuma bi adaanin wa iqaamatin waaxida waaw wa taraku maa rawaw fi dhalika an ibn mas'ud ma annahum laa ya'diluuna bihi ahada bihi laa ya'diluuna bihi mooy li daanaka moom li mu bu ñeneen soloo leneen moom la ñuy téye parce que moom lañ xam tam xam nañ ne tamit takkoo gi mu takkoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wa ibn mas'ud nu ne man nag yéemu naa man ibnu am ibnu abdul bar bu dee ahmad ibnu xaalib yéemu na man yéemu naa le fait que waa kuufa mooy boroom xam-xamu kuufa yi ba nga xam ne ñoom au ñu jàpp ci li waa Medina solo waaw te ne dañuy boole timis ak gée bi adaanin wa iqaamatin waaxida mooy benn noddu kese ak iqaam benn iqaam pour timis waaye benn iqaam pour gée wataraku ñu bàyyi maa maarawo fii daal daalik ñoom la ñu soloo jële ko ci Ibn Mas'ud te ñoom doonuñu woon bàyyi waxu imaam Ibn Mas'ud mooy liñ naan imaam Ibn Mas'ud duñ ko yëndee dara mooy daal moom bu waxee dara moom waxam loolu lañ leen xamee woon tey nag moom ñu bàyyi fi waxam jël wax waa lu Medina man moom yéemu naa ci côté boobu bu dee kële yéemu na ci li sama imaam wax <laughs> waaye à vrai dire imaam Malik rahmatullah xam nga sànq wax nañ la ne Seydina Omar da ko imaam at-Tahawi na ko bi sanadin sahih que ne imaam Seydina Omar loolu la def ñoom loolu en fait imaam Malik loolu la tegtaloo mooy jëfu Seydina Omar parce que Seydina loo beneen affaire am mooy tamit boo bëggee xam xam-xamu imaam eh, Seydina Omar <laughs> ah ci Maliki yi. <laughs> ah ñoo dëkkoon Medina ak moom di imaam Maalik foofu la newoon ñoo donn xam-xamu Seydina Umar ah kaabir naan kaabir <laughs> ah rahmatullah alayhi wa radiya moo mooy affaire yi lool la parce que yi loolu moo indi école yi ah te ku nekk fa nga nekk mooy réalité yi ngay dund day tax say fatwa day wuteeg la keneen di fatwa feneen waaw Seydina Omar radiyallahu anhu moo noon Medina moo doon xalifa bi moo tax bari na ngir imam Malik lu bari lu ñuy wax yoo xam ne mooy ne fi ñu ko teg mooy parce que Omar lii la doon doxal waaw gis nga ci affaire tashahhud ah mooy mooy façon tashahhud yi mooy attahiyatullah yooyu noonu ak mooy version yi ci am ah xam nga Maliki yi ñoom dañu jël bu Seydina Omar radiyallahu anhu parce que dañ ne premièrement xalifa la en plus mooy ci kaw min bar bi la ko jàngale waaw jëluñu Ibn Abbas ak Ibn Mas'ud rek yooyu de non non ñoom Seydina Omar parce dañ ne ci kaw minbar bi te kenn neewu ko ah ah ah, ah, ah ya amiral mu'minin nag yow lii nii non kenn neewul déet waaw. moo tax bari na ci mazhabu imaam Maalik yu bari yoo xamante ni nii jëfu Seydina Omar la radiyallahu anhu imaam Maalik nag moom foofu la téye sauf que comme ko fa la téye mooy jëfu Mawlaana Ibn Mas'ud euh, Mas'ud bi day ñëw gën a appuyer affaire boobu ah <laughs> waaye mooy pour wax la ñoom fi ñu teg pour nga bada wax ne waa yow ñii xoola xadiisu Seydina Jaabir bi sawaay ñi mu leeree ñu nodd mu leer benn nodd eqam pour timis après ñu kii pour gée yii leer ñu bàyyi ko fi di topp waxu diw dañ naan la avata va di topp ay mais même si c'est imam après mais hadith leer na te leer bo dañ naan la da foog ne affaire yi e bu bu doon loolu kese la bu simple yaakaar nga ne yow bu doon ni ñu ko jàppee noon kese la imam Malik doon loon wax wax jooju mu jeex mais du loolu parce que xam nañ kuy Seydina Omar xalifa mu def lii nga foog ne Seydina Omar dina def loo xam ne day toog rek di ko teg ci xelam noonu rek comme ça te sax <laughs> mooy moom moom moom dépassé na nekk mu tey mooy almulim en plus mooy bu ko defee jëfam jooju day wane ne lii am na fu teg tegu waaw lii moom moom moom ci foofu la tegu affaire bi moom al imaamu Maalik dëgg dëgg waaw la ko teg mais jëfu imaam Ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anhu wa mooy day gina dëgëral lool mais même bu dee ci xanafiya yi ku mel ni imaam at-Tahawi da ne moom àndul ak waa Kuufa wax mooy waa mazhabam ak ñooñu ah non non man moom imaam hadiisu Seydina Jaabir bi la àndal mooy ne bi adaanin wa iqaamatayn benn adaan ak ñaari iqaam waaw man daal ci loolu laa ànd. moom al imaam at-Tahawi al-Hanafi rahmatullahi alayhi hmm? voilà parce que am na ñeneen ñu ne ñaari iqaam rek lay def waaw ñaari iqaam kese lay def waaye loolu nag insha allah te loolu mooy li feeñ ci xadiisu Seydina Usaama bi mooy ne du noddu te loolu jëlee nañ ko ci imaam ash-Shafi'i wa kalima Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alal jamii loolu ak imaam ak i al imaamu Sawri ah Sufyaan rahmatullahi alal jam alal jamii kenn benn non lenn rek la day kii rek ñaari iqaam kese lay def bu ñëwee Muzdalifa ñaari iqaam ndax loolu mooy li nga xamante ne nii mooy exact xadiisu Sayyidina Usaama bi. ah waaw waaye euh, am na beneen wax bu ne mais tax mooy euh, en fait euh, tànn sa bu neex la parce que Seydina Omar mi ñuy wax jële nañ ci moom tamit que ne def nañ yii yëpp def na ko waaw boo xam ne bi mu ñëwee it benn adaan lañ def waaw benn adaan lañ def te yooyu al imaam at-Tahawi soloo na ko waaw benn adaan képp la def benn adaan la def ngir timis ak gee après bu ci nekk mooy xaamal ko am yoo xam ne iqaam kese daa ñëw iqaam ñu iqaam bii timis mu julli ñu iqaam gée mu julli te gis nañ sànq que am na boo xam dañu adaan après ñu taxawal timis ñu biñ paree timis mu adaanaat ñun ñu noddaat mu taxawalaat yooyu yëpp jële nañ ko ci Seydina ki nga xam ne mooy Umar ibn al-Khattab loolu moo tax ñenn ne en fait te loolu mooy ngiiru euh, imaam Ahmad mooy li ci gën a siiw que ne yi daal tànn la waaw tànn la ku ci lu ci waay tànn rek baax na waaw loolu moom lu ci waay tànn rek euh, wallahu alam mooy baax na quoi léegi Euh, lii nag mooy affaire yi mais bon wallahu taala alam dañ naan insha li gën a dëgër ginnaaw yi yépp mooy li xadiis Seydina Jaabir bi wax parce que naa Jaabir comme liñ la wax xadiisam te loolu ku mel ni al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci sharhul minhaj dane loolu moo gën a dëgër parce que moo gin a gudd te moo gën a matale xadiis boobu te xadiis Seydina Usaama bi mooy mën nañ ko interpréter que ni le dafa ñëw rek nañu iqaam mooy loolu euh, timis gee euh, timis ñu julli timis après ñu iqaam euh, nit ñi dindi seen wàcc seen gëléem yi yësal leen après ñu iqaam gee mu ne loolu man nañu ci ep man nañu am benn lu ñu sous-entendre mën na cee am këni daa tuddul adaan bi mu tudd iqaam yi rek ah que ni adaan bi mu ngi ci biir te Seydina Jaabir nettali na ko kanta Seydina Omar li mu def ba mu ko defee waxul ne lii la yonent mi alayhi salaatu salaam def Seydina Ibn Mas'ud waxul loolu même bu dee xam nañ ne ñoom duñu def noonu ci noonu kese waaye nag mooy li leer ñu ne lii la yonent mi alayhi salaam def ak li ñu naan amaana moom la def bokkuñu waaw parce que ku ne jëfu ab um, Seydina Ibn Mas'ud bii de toute façon xam nga ne Mawlaana Ibn Mas'ud jëliwu ko fenn lu yonent mi alayhi salaatu salaam dañ naan la lool en tout cas moom waxu ko. fii mu neew ci mafhum nga jëm mooy dangay naan ah lii loo sous-entendre te nag mantuq moo féete kaw mafhum li ñu wax mu leer nàññe ne lii la loolu moo féete kaw li ñu naan ah peut-être que lii la est-ce que yaa ngaa dégg yaa ngaa comprendre mu ngi noonu moo tax daal insha allah li gën euh, lëng mooy comme niñ ko gisa woon ci julli tisbaar ak tàkkusaan ca arab ca xuruurana bi adaan waaxid wa iqaamatayn na ko noonu fiit Muzdalifa ah, dajale timis ak gee loolu it bi adaan waaxidin wa iqaamatayn benn nodd ñaari ñaari iqaam pour bu nekk voilà <coughs> léegi nag Euh, kon pare mooy kon gis nañ côté dajale julli bi léegi am na benn masala nga ne ma bon man de j'ai j'ai une question ma ne la laquelle nga ne ma mais euh, est-ce qu'il y a possibilité mais mooy est-ce que naa la ko poser ñaar ma la bismillah ma ne est-ce que nit ki mën naa julli. timis ak géej gi mais ku julli woon timis Arafat nag wala mu julli timis ci ashia bu boobu nga xam ne gaa yi nee nañ xulafaa yi lañ fa lañ ko doon def ba ku mel ne Ikrima doon kaas waaw Seydina Ikrima di kaas ne mais yéen yonent bi aleyhi salaatu salaam jàpp woon fii fu muy tuura ndox ngeen bëgg koo jàppi julli pour wane ne d'accord ci affaire bi lu tax yenn ci xulafaa Banu Umayya yi def yi léegi laaj bi mooy mais léegi ñooñ seen julli moom baax na baaxut ah mooy tey ku julli timis bésu Arafat mooy ci guddi gi bi timis jotee ñu war a dem Muzdalifa gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam Muzdalifa la ko jullee léegi te bañ ko nee mais yonent bi alayhi salaatu salaam doo julli bi nag mu ne as-salaatu amaamak léegi dañ julli mu nga sa kanam léegi laaj bi mooy jullit xulafaa u yooyu doon ko def ak tey ku ñëw julli fi nga xam ne mooy nga jóge Arafat ne waaye yow timis fekk na ma Arafat man de fii laay julli door a dem nga julli sa sa sa timis dem ba Musdalifa après pour nga julli gee kooku est-ce que julli mbaax autrement dit mooy lan mooy àttee ku julli ku julli timis avant avant Muzdalifa est ce que kooku julleem dina baaxam jël léegi laaj boobu noonu euh, dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni al imaam as-Sawri mi ñu la doon wax sànq Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahmatullahi alayhi ah naka noon al imaamu abu xanifata an-nu'man ibn thabit radiyallahu anhu ñoom ñaar dañoo catégorique dañ ne ku ko fi julli avant koo fi julli avant Musdalifa timis amoo julli da da mooy da ngay reprendre julli waaw dañuy considérer ne yow julli woo woon ay wa reprend julli gaaw mu ngi noonu ku fi julli avant dangay reprendre sa julli timis waaw imaamu Maalik rahmatullah alayhi euh, moom waxam soriwul lii mais daf ci def daf ci def benn benn woyofal pour ñenn mooy moom dane rahmatullah alayhi kenn du ko julli avant avant jamaa avant fi nga xam ne mooy Muzdalifa ku fi julli timis kenn du julli timis avant avant Muzdalifa loolul lu dul bii nag la moo ko wuteeg ñaari mbokkam yi ci kaw muy al imaam Sufyaan as-Sawri ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhima imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dane du ko julli mukk avant Muzdalifa lu dul ci ngànt lu dul ngànta tax mu julli ko foo fële waaw voilà ah léegi ku mel ni imaam Shafi'i nag rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne en julli ko mu julli boole affaire yi Musdalifa dafa nekk li gën mais ku julli avant Musdalifa kenn du na ko yow amoo julli waaw waaw léegi <laughs> lii mooy ci gàttal wax yi kon da gis ne am nañu ne ku fi julli mais mais mais waxu imaam Shafi'i bi rahmatullah alayhi sauf que moom affaire affaire bi mooy yow boo newee Muzdalifa boo newee Arafat nga boole entre timis ak gée moo xam ci heure timis la wala heure gée mooy gée moo la fekk yow Arafat fa nga nekk ba gée walla yow da bokk ci ñetta ñi nga xam ne dañoo yéex a ñëw te comme que fekk fajar gi jotu mooy fajaru Muzdalifa ju xarut mooy ne ba léegi yow ku fa dem am nga Arafat man ma yéex a ñëw comme ma man ma débarqué agsi wàcc aéroport de Jeddah imaginons man may aji mais man jour bi ma agsi mooy jouru Arafat mais ci guddi gi laa agsi aéroport de Jeddah à vingt-deux heures mon avion posé wu fi nga xam ne mooy aéroport de Jeddah ma ne ma laaj mais de Jeddah à Arafat c'est de combien kilomètres ñu ne ma lii ñaata heure la ko oto yi def wala yooyu ñu ne ma lii ma xëccub taxi waaw fan ila Arafat woo Uber Uber bi taxaw ma xool sama application y'a un monsieur de Uber mu taxaw ma ne ko ila Arafatin wala ma jël sama benn taxi walla benn bus bu fay dem ma jël waaw walla ligne express de aéroport de Jeddah à Arafat ma ne fees waaw léegi dem fi nga xam ne mooy Arafat àgg fa 22 heures fekk yow timis ne woon 19 heures mooy man bi ma agsee a fait kon man jeexa la ma fekk timis nekkoon 19 heures 20 ge euh, gée woon par exemple ay entre vingt heures 20 man 22 heures laa laa àgg aéroport wu Jidda waa ji ne ma par exemple exemple rek laay jox dara laa ci xamul Jidda ak Arafat xaw ma ñaata kilomètre la parce que defuma recherche bi ah seet leen ko Cheikh Google dina leen ko wax ah boo ma àgg foofu àgg fa minuit mooy gée jot na mooy est-ce que foofu noonu parce que affaire bi yëpp loolu la mooy est-ce que mën naa ne bon comme que man agsi naa Arafat alhamdulillah laqad tam hajji laqad kamula hajji wa tam wa wa kamu wa laqad laqad tam hajji wa wa wa laqad kamula hajji wa tam tafasi <laughs> mais nag sauf que nag walla léegi problème mi mooy woo mais est-ce que mën naa fee julli timis ak gée bi comme que bon maa ngi nii Arafat bala may dem Muzdalifa est-ce que mënuma ko julli léegi loolu mooy affaire bi bu dee Hanafiya yi li lii waxu imaam Abu Hanifa ak waxu imaam as-Sawri rahmatullah mooy ne yow bo amoo ci droit de boo fa taxawee noonu tuuti demal nga dem ba Arafa ba Muzdalifa fa ngay jullee timis ak gée eh, yaa ngaa dégg ah, ah. Ah. léegi eh, kanta waxu imaam Maalik bi bu boobaa mooy yow mooy kii laaj bi mooy est kii bokk na ci borom ngànt yi xam nga li qa'ilin an yaqul na'am wa min zawil anzar ndax moom euh, heure bi mu agsi la manuloon a boole nit ñi nekk à l'heure heure gee fële Muzdalifa kon kooku mooy ku aji wax man na ne koo ki la mais bu dee ñi ngi la jëkk wax dañ ne lool man da nekk boo ko jullee yëpp boo agsee Muzdalifa di nga reprendre hatta imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi waxam mooy man ngaa tànn mooy ne affaire yi dafa gën rek mooy nga jullee ko Muzdalifa moom moo gën mais nag ku dajale fii nii Arafat wala ci yoon wi kenn manu koo wax sawaay julli woo ah, su julli baaxul waaw euh, te lool lu mel nii lañuy nettali ci waa ahlul xadiis raxmatullah asxaabul xadiis comme li al imaam an-Nawawi daal di wax rahmatullah alayhi léegi nag affaire bi mooy euh, bon ginnaaw lii lépp ana ban moo gën a dëgër ci wax yi dañ naan la insha allahu taala mooy waxu njëkk ñi muy imaam Abu Hanifa imaam as-Sawri rahmatullah alayhi ma lu tax nga ne ah non ata yow eh, eh ki taxaw fii heure yow timis jot na wala jot <coughs> timis jot na kay. mais mu julli timis nga ne ko amul julli xanaa waxtu wi ko suñu borom utal inna salata kanat al mu'minina ah, kitaban mawquta tuddul ko ko fi keroog aay ma ne bii weesu ma ne laa mais timis jot na waaye ñu julli timis nga naa ah, nga ne ko amul ci julli loolu mooy lan hein ba muy julli exemple bi nga joxe waa ji débarqué aéroport di Jeddah daal di génn agsi euh, vingt-deux heures fekkaale géeyit jot na pourquoi nga ne waa amul julli dama la parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow même cas yi nga ma wax mooy kaabi bi bi dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wàcc ci chambre bi di tuur ndox timis jotoon na wala non non wuyu ma ndax timis jotoon na wii ou non ama si jotoon na kay parce que timis Arafat la jote ba timis gi duggee ba mu leer nañ ñi fa la jóge dool di ñëw di dem Muzdalifa ma ne la waaw kay ba mu wàccee di tuur ndox jàpp jàppam gu woyof googu seydina usaama radiyallahu anhu bi mu ko nee assalaa lan la ko wax assalaatu amaamak mooy julli dañ koo toxal julli tey suñu ñëw fii Arafa nag Muzdalifa suñu boroom def ne julli gi kenn du ko julli lu dul Muzdalifa as amaamak mawdi'u as amaamak as-salaatu tamit amaam ak foofu lay foofu lay newee waaw dañ naan la moom itam dañ naan ko hé ak si nga Arafat alhamdulilah à minuit ah. mais nag jëlaatal lu la yóbbu ba Muzdalifa boo àggee Muzdalifa nga door faa julli timis ak gée waaw lii mooy li gën a dëgër insha allahu taala ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam en plus dane xudu anni manasikakum waaw jël leen ci man ni ngeen di aje moo tax waxu kon al Thawri ak al Abu Hanifata an-Nu'man ibnu Thabit radiyallahu anhuma mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon gis nañ ne diggante bi naafila wu ci kon lool mooy li gën bañ cee naafila comme li Mawlaana Ibnu Mas'ud def mooy lii gën mooy nga bañ faa naafila parce que loolu lañ soloo ci yonent bi alayhi salaam waaye am na beneen affaire même après parce que imaamul Buxaari cay waaw akbar imaamul Buxaari léegi loohi loohi xoolal te foofu la tëje inshaa Allahu ta'ala gis nga imaamul Buxaari imaamul Buxaari imaamul Buxaari mu ne baabu man jamaa baynahuma walam yatatawwa baabu man jamaa baynahuma walam yatatawwa buntu ci kitaabul xaj bale man ka nga xam ne jamaa dafa boole baynahuma diggante tisbaar no timis ak gée walam yatatawwa te tamit deful deful naafile waxul baynahuma de walam yatatawwa te naafilewul mu ne moom al imaamul Buxaari yu rahmatullahi mu ne haddathana mu ne nettali nañu moom al imaamul Buxaari mu ne haddathana Adam mu ne koy ma nettali mooy Adam Adam mooy kan Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan rahmatullahi alayhi Abul Hasan mu ne moom moo ko nettali qaala mu ne haddathana nettali nañu ibn Abi Dhi'b muy Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn al-Mughiira ibn al-Haarith ibn Abi Dhi'b ah mbokk imaam Maalik mu ñoo dëkkandoo Medina Abul Haaris rahmatullah alayhi an Zuhri mu jële ci al imaam az-Zuhri ah Muslim Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Haaris ibn Zuhrata ibn Kilaab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr mooy al imaam Abu az-Zuhri an Saalim ibn Abdillah mu jële ci Saalim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ah Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahmatullahi alayhi Abu Umar muy doom Mawlana ibn Umar an ibn Umar mu jële ci Mawlana ibn Umar muy doomu Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Riya ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ah al-Adawi Abu Abdirrahman rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne qaala annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam jamaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-maghrib wal-ishaa bi jamaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal dinay dajale bayna al-maghrib wal-ishaa bi jamaa dajale ne diggante timis ak gee bi jamaa mooy Muzdalifa kullu waahidatin minhumaa bi iqaama bu ci nekk ci ñoom ci biir ak ak iqaama dañ ko iqaam walam yusabbih baynahuma wala ala ithri kulli wahidatin minhuma te naafilawul yusabbih fii mooy loolu baynahuma mooy bi mu julee timis ak gee defu ci naafila gis nga li mooy voilà walam yusabbih baynahuma naafilawul diggante wala ala ithri kulli wahidatin minhuma te tamit nekkul ne après après seen après sax mooy ci guddi gi noonu moo tax imaamu jaabir xadiisam bu gudd bi dana yonent bi aleyhi salaatu gis nga ba mu jullee ba pare summa tojaa dana yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa tëddi mooy xadiisam bu gudd bi ñu doon wax sànk ah bi nekk sax imaam muslim ak ak ak sunan imaam abu daawud da doon imaam nu maaja soloo na ko foofu dana yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga fii nii fii fii fii fii bi mu jullee fii nii euh, kii nii muzdalifa dane bi nga xamante ne nii bi mu nee fa salla biha al maghriba hatta atal muzdalifa ba ñuy agsee muzdalifa fa salla biha al maghriba mu julli maghrib wal isha ak isha bi adhanin wahidin ak benn boo xam ne benn adhan kese wa iqaamatay nag ñaari iqaam walam yusabbih baynahuma shay'an naafilawul seen diggante dara mu ne thumma taja'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hatta tala'a al fajr waaw nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tëddi ba ni fajar di xare moo tax euh, li al imaam an-Nawawi naan qaala al fuqahaa comme li euh, imaam Ibn Mas'ud comme que naafile na euh, ak xadiis yi ne bon yonent ma ne saat saam de toute façon naafilewul diggante timis ak gée mais même après naafilewul mu ne loolu mooy naafilewul automatiquement mais dara dàqul ne naafilewul ca guddi ga mooy bi mu tëddee après mu yeewu naafilaat mais loolu dafa soxla dalil bu koy wane waaw loolu dafa soxla dalil bu koy wane li gën a dëgër insha allah mooy dafa naafilawul du waaw mais dafa soxla dalil bu koy wane waaw buy wane ne après ci guddi gi jóg ne naafilawaat te bii mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu dane walam yusabbih baynahuma wala ala ithri waaw moom sauf que euh, mooy mawla kii Euh, imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi li muy wax mooy que ne waaw wax na dëgg mooy ci mooy noonu la mooy ba mu julliwul mais comme ko xamoon nañ ne day takkoo di julli comme julli li nga xam ne mooy euh, witar ak yooyu loolu mooy que ne euh, julli ko sur sur mais après lu ko julli waaye loolu lépp insha allahu taala yaxtaaju ila dalilin yuthbitu dafa soxla dalil boo xam ne bu koy dëgëral la même bu dee ne mooy le fait que da doon saxoo la ñoom mën nañ ne loolu dalil la waaw kon même buñ ko tuddul fii dañuy xam ne julli na li nga xam ne mooy minimum julli na li nga xam ne mooy witar waaye kullu hada muhtamal loolu lépp lu mën a ne kon nag ci kaw noonu kon julli bi kon pare nañ ci wàllu julli bi léegi bon xam nga la lañ fàtte woon mooy Muzdalifa ak jam'u lu muy tekki waaye nañ bàyyi ba bii di Muzdalifa gi pare bu ñoom nam nettali boo xam ne des na ci Muzdalifa te gisoon nañu ko waaye dinañ ci ñëwaat ta'ala ci jotaay bii di ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa